mu ne kon nettali na ma fa xaddatani Muhammad ibn al-Walid ibn Nuwayfi mu ne sama sëriñ de Muhammad ibn al-Walid ibn Nuwayfi an Kurayb moom moo ma nettali an Kurayb jële ci Kurayb mawla Abdullah ibn Abbas di mawla ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu al-jami' an ibni abbas mu jële ci njaatigéem di mawlaana ibnu abbas radiyallahu anhuma qaala mu ne qaala mu ne ah ba'athaat banu sa'd ibn bakr dimaama ibn tha'laba waafidan ila rasulillah fa qadima alayhi wa anaaxa ba'iirahu ala baabil masjid ah mu ne waa banu Sa'd ibn Bakr dañoo yebal ku ñu naan Dimaam ibnu Sa'laba waafidan xaalam nekk koo xam ne mu ñëw nekk délégué moom lañ délégué yebal ko ila rasulillahi ci ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam saakiniha afdalu salaati wassalaam ba lool amee mu ne fa qadima aley mu daldi dëgmal ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom sayyiduna dimaam ibnu Thaalaba bi mu lu xew lan la def wa anaaxa ba'irahu ala baabil masjid mu daldi yësal géléemam ci buntu jàkka ji bi mooy leeral riwaaya imaam al Buxaari biñ gisoon ci jataay bee weesu ne bi mu ñëwee mu ne baynaa sayna anas baynaa nahnu juluusun ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fil masjidi daxala rajulun ala jamalin fa anaaxahu fil masjid xam nga foofu waxoon nañ la dane bi ñu newee yonent bi alayhi salaatu wa noonu rek soudainement ci noonu rekk la benn waay dugg ak gëléem daldi koy ak gëléemam la war dugg daal koy yeew yësal ko ci biir jàkka ji summa aqalahu ginnaaw gi mu yeew loolu danga mooy ci biir jàkka ji ngay gis mais waxoon nañ la riwaaye imaam ibn abbas bi rahmatul rahmatullah alayhi wa radiya mooy wane ne ah, ah ci bunt bi la ko def waaw kon ni mu ne ci riwaay bii bu imaam ibn Isaaq bii tamoo nekk ci riwaay imaam Ahmad ak ñoom imaam ad-Daarimi ñoom imaam al-Haakim ak ñeneen alhamdulillah ñeneen ñi nga xam ne ñoo ko solo muy xadiisu Mawlaana ibn Abbaas kon ci lañuy xame ne kon moom ci bunt bi la ko la ko yeew waaw parce que boo gisee précision yi nga ne mi waaye bi wax leen rek quoi garaawul quoi ñu ne la non non non parce que dafa am ay masala yu làqu ci gannaaw parce que bu ko xoolal fii mu ne loolu moo tax boroom xam-xam yi boo gisee ñuy sonn ci yii nii ku xamul danaan mais yi jaru ko quoi naan laf du diw la wax waaye loolu li koy leeral mooy beneen précision dañ naan mais nañ ne rek yow na quoi ka giléen gi ku xamul loolu lay wax alors que loolu boo gisee ñuy toppatoo lool parce que dafa am ay masala yu rëy yu nekk ca gannaaw mooy gis nga riwaaye na Anas bee nekk Sahih Imaamul Buxaari rahmatullah alayhi euh, ne dafa dugg mooy li mu wane ci biti dafa dugg ba ci biir jàkka ji ah mu daldi yësal gëléemam di koy yeew loolu dafa am parce que bu dee ci biir jàkka ji la Euh, dafa am leneen loo xam ne masala bu ci ne loolu mooy ñi nga xamante ne comme maaliki yi rahmatullah alayhi ñi nga xam ne dañu naan tahaaratu bawlil ibili ah kene mbéewalu gëléem ñi naan dafa laab dafa dafa laab ñooñu dañ naan kon lii nii suñu dalil la parce que c'est sûr que bu ko dugalee ci biir gëléem bu dugalee gëléem gi ci biir jàkka ji yeew ko fa mais mooy gëléem gi buy faire ses besoins wala bëgg a tuur ndox du ne gaa yi bon yeewi leen ma ma dem ci biti non mooy le fait que ñu bàyyi ko fa te bam ko fa yeew yonent bi alei satu bu buroon ne loolu day wane ne kon mbéewénam laabut kononte kon dina ko aana ah, ah, euh, dimaam ne ko noo xamul kan la bi muy ñëw ne ko euh, diw wala yaa hada yaa rajul sa mbir mi yeew ci biti parce que dañuy bañ mu salteel jàkke mu mu mu mu mu mu mu lan mu daal di sobeel jàkk ji ndax bu fi tuuree ndox voilà léegi kon mooy ñooñu dañuy mën a wax loolu léegi nag sauf que mooy bu boobaa même bu dee ne ku mel ni Shafi'i yi rahmatullah nga xam ne dañu jàpp ne non non non loolu moom loolu mooy mbéewalu te loolu masala boobu gisoon nañ ko mbéewalu léegi nag dama lay bàyyi nag yow gisoon nañ masala boobu léegi Hanafiya yi ak xanaa bi yi kan lañ àndal ci ñaari wax yi mooy benn parti laa la wax yi rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne mbéewalu mbéewalu gëléem dañ cee yokk sax mooy makulul lahm xayawaan makulul lahm en tout nañ ne gëléem fii ndax moo ñu concerné que loolu mooy lu laab la nekkul sobe waaw loolu mooy ci maaliki yi rahmatullah alayhi shafi'i yi ne mukk mbéewalu gëléem dafa sobewu léegi nag xanafiya yi ah ak xanaa bi yi ana ci ñoom ñoom ñaar ñoom bokkuñ position bu ñu ànd kenn ki ci kenn ñenn ñi lañ dem ñeneen ñi dem ci ñeneen léegi kan moo dem ci kan ak kan moo ànd ak kan kan moo ànd ak maalikee yi est ce que xanaabila yi ñoo ànd ak maalikee yi wala xanafiye yi ñoo ànd ak maalikee yi wala xanafiye yi ñoo ànd ak shafii yi wala xanaabila yi ñoo ànd ak maalikee yi loolu dama lay bàyyi ndax loolu gisoon nañ masala boobu nga xool nga xool moo koy lijjantee wallahu taala aalam léegi kon masala bi ñu laqatu ci foofu est-ce que ci jàkk ji lañ ko euh, yeew wala déet mooy bu dee ci jàkk ji day nekk lay pour Maliki yi rahmatullah alayhi ak ñu ànd ak ñoom kon loolu day wane ne ah non kon affaire bi day wan ne kon tahaaratu bawlil ibili laabuk tuur ndox yi li nga xam ne mooy gàtt mooy gëléem yi parce que bu nekkoon sobe kon yoon te kon yonent bi alayhi doon na ko ne ah ah, ah, ah ah yeew ko fële parce que dañuy bañ mu tuur ndox fii te bu boobaa day sobewu te ñu fi war a <coughs> ku mel ni Shafi'i yi rahmatullah alayhi mukk déedéet parce que yéen riwaaye imaam al-Bukhari bi dëgg la waaye loolu noonu mooy mbir mi dafa xaw a tënk lool mooy mbir mi mal la dafa desee leer dugg ci jàkka ji noonu tekkiwul ne dafa ñëw ba ci biir jàkka ji mais ci buntu jàkka ji la ko yeew ñu ne lu lan mooy wan lool ñu ne xadiis bi nekk ci saxiixu ci musnadu al imaamu ahmad ak imaamul xaakim ak ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ la tuddoon imaam abu daawud as-sijistaani rahmatullah alayhi ak fi nga xamante ne ni moo nekk fan ci imaam ad-daarimi daal dina koy zooroo na ko noonu imaam Ibn Hisham ci siiratu Ibn Hisham boo demee riwaaya imaam Ibn Ishaq te ñoom ñiñ la tuddal sànk ci yoonu imaam Ibn Ishaq ibn Yasaar rahmatullahi alayhi al-jamii' ci lañ ko jële ñu ne foofu Seydina Abdallah Ibn Abbas xadis bi nekk xadis bu wér ah fa haddathanii Muhammad ibn al-Walid ibn Nuwaybi' an Kurayb mawla Abdallah Ibn Abbas an Ibn Abbas loolu la loolu la. tàllale baa ngoog kon foofu Mawlana Ibn Abbas moo ñu leeral ñun Shafi'i yi rahmatullahi alayhim këne yéen Maliki yi loolu du dalil ci yéen en tout cas wala képp kenn ku nara ci yéen bëgg a taktaloo loolu këne loolu day wane ne mbéewalu généem dafa nekk lu làpp ñun d'accord ñu parce que hadis bi même bu dee riwaaya imaam al Buxaari bi rahmatullah alayhi loolu lay wane ci biti mais li gën a leeral mbir mi mooy xadiis Mawlana ibn Abbaas dane radiyallahu anhuma mu ne bi mu ñëwee fa qadima alayhi baabil masjidi thumma aqala voilà mu dëgmal ci ci yonent mi alayhi salaatu bi ko waa Banu Bakr yónnee moom Dimaam ibn Salaba waafidan muy seen délégué di seen représentant foofu ngir ñëw wax ak yonent mi alayhi mu daal di yësal ba'irahu li nga xam ne mooy gëléemam gi nga xam ne moom la waroon ala baabil masjid ci buntu jàkk ja summa xalahu ginnaaw gi mu daal di koy yeer bi mu defee lool summa gis nga ay étape la summa mooy succession summa kon dafa ñëw fa qadima alayhi waa banu bakr ñoo ko yónni ba'athat banu sa'd ibn bakr dimaam ibnu tha'laba waafidan ila rasulillah fa qadima alayhi wa anaaxa ba'irahu ala baabil mu ñëw yësal dëgmal conent ma lay saar saam première lim def après wa anaaxa ba'irahu ala baabil masjid mu ñëw yësal giléem gi ndax lim dox dafa yàgg waaw loolu it mooy yërmande gi animaux yi tamit dañ ko ci jànge waaw doo ñëw teg bàyyi ko foofu mu taxaw dañ koy defal lu ko gina a rifqu bil xayawaan waaw wax nañ la nag mooy woyof ak di am yërmande ci xayawaan yi lépp xattal jamaadaat jullit loolu la war a dem irhamu man fi sama même man fil ard ko man fis sama yërëm leen ñi nga xamante ne ñoo nekk ci kaw suuf te ndundit xayawaan yi ñoo ñépp ci lañ nit ñi moom waxi noppi jamaadaat yi garab yi yow yépp sa yërmande dafa war a dem ba ci ñoom di daw ba ci goble yi di daw ba ci kaas yi waaw doo leen jël ne leen rëll doo leen ko def ndax yërmande gi daw ci yow doo jëlub goble naan ba ci kaw wala kanet yëkkatiku ba ci kaw sànni rek tulli doo ko def parce que yërmande gi daw ci yow nga xam ne lii ah day tudd boroomam subhaanahu wa taala wa in min shay'in illaa yusabbihu bihamdi amul dara lu mu ngi sàbbaal turu borom bi subhaanahu wa taala loolu lépp nga koy bàyyi xel di ko dund voilà ak mbir yi waaw boo ñëwee sax bay xotti doo ko xotti xotti rek sànni fële non def ndànk ak rifq bil xayawaan léegi ak mbir yeeg jamaadaat yeeg yépp loolu nag bu dee loolu ngay demee ci mbir yooyu moom doomu moom dañ koo jëndale kon waaw léegi mooy gis nga bu ñëwee fa anaaxa mu daal di koy yësal ba'irahu ala baabil masjid ndax li mu dox <coughs> ah, mu bu ko defee mu tëdd yës daal di mën a noppale ko waaw thumma aqalahu ginnaaw gi nag mu takk ko waaw ndax loolu moo dina simple ci bàyyi ma bi nga nga takk koo pare di ko yësal mooy boo ko yësalee ba mu kii ma xam ne kii nga àpp nag nga door koo takk voilà thumma ginnaaw loolu daxala ilal masjidi mu dal di dugg ci jàkk ji lii dañ ciy gis ak tawakkulu ala allah waaw mooy ñëwul ne man damay wàkkeerlu ci yàlla ah, bàyyi sama gëléem ji fële comme la nettali ba doon wax waaj ñëw bàyyi naan damay wàkkiiru na ko déet demal nga takk koo pare nga wàkkiirlu ci yàlla loolu mooy wàkkiirlu ci yàlla waaw damay wàkkiirlu ci yàlla damay bàyyi sama soor ak yàlla loolu du waxi neen waaw man damay kër këri waaw at tawakkulu ala allah sidqu ihtimaadil qalbi ala billaahi ma al bil asbaab loolu mooy ak tawakkul sa xol day aju ci sa borom subhaanahu wa taala waaye du la teree jàpp ci sabab yi waaw moo tax feebar faju ji loolu noonu dàqantewul ak wàkkirul ci yàlla ndax yonent mi aleyhi salaatu salaam moo ne yéen jaamu yàlla yi tadaawow waaw waaw feebar bu ne buur yàlla utal na ko lu koy faj li kulli daa in feebar bu ne xataa daa am na lu koy faja asi ah, waaw tadaawaw ja faju leen yéen jaamu yàlla yi te yonent bi alei satu salaam da doon feebar di faju ah kon nga koy def mais yow sa xol ci yàlla la ne plus au jamais au plus grand jamais nga jàpp ne médicament bi may naan mooy tax mu wér non mooy sabab la bu yàlla def wér fa foofale bu mën a def foofu te léeg bu ko def waaw voilà xam ne malgré lépp bu ñu ma yóbbu woon Val de Grâce hôpital Val de Grâce génne ma la daan teg yóbbu ma Val de Grâce wala hôpital américain de Neuilly-sur-Seine même loolu du ma jàpp ne oh, kon nag mooy man wér naa déet mooy ne jàpp def naa sababu ñëw foofu waaw loolu mooy ku ko man defa ah. mais bul jàpp mukk ko ne ñiiwa may wéral mooy wér gi ci loxo yàlla ne mooy wéral ku ko soob mooy ñàkk wéral ku ko soob voilà <coughs> kon gis nga ak tawakkulu ala allah bi mu ñëwee bàyyiwul gëléen di muy wëndëng après mu ne garaawu naa non daf koo yeew summa ginnaaw gi daxalal mas masjid mu dugg ci jàkk ji mu ne wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi ashaabi mu ne fekk yonent mi alayhi salaam xaalam état mu ngi toogoon ci biir saxaabaam yi radiyallahu anhu mu ne wa kaana dimaamun rajulan wa kaana dimaamun wala wa kaana dimaamu voilà parce que mën a nekk tanwin mën na nekk tamit loo xam ne eh, mamnu'un min as-sarfi wa kaana dimaamu rajulan jaldan ash'ara dha ghadiratayn mawlana ibn abbas mu ne ta dimaam nag wa kaana dimaam dimaam nag dafa nekkoon koo xam ne nag rajulan ak góor la woo xam ne jaldan bu robuste waaw ku corpulent la woon te robuste mooy koo xam ne ku tal waaw du koo xam ne danga koy gis ne ah wax kii de moom mooy danga koy gis xam ne ha ha ah loolu nag dimaam mi boroom kàttan la ah. voilà mu ne kon wax wa kon dafa newoon koo xam ni rajulan jaldan ku am doole la woon boo ko gisee nii te jàpp ashara ku bari woon karaw la waaw ku yàlla mayoon karaw la tera teraloon ko karaw za ni mu am ñaari létt la ko defoon mooy karaw gi dafa bari mu takk ko ñaar ñaari létt waaw <coughs> mooy dafa karaw gi nim baree jël benn côté bi léttu ko beneen bi mu léttu ko mu nekk ñaari léttu noonu voilà léegi <clears throat> fa aqbala mu dëgmal bi mu duggee ci jàkka ji dox dox dox di ñëw fii yonent mi alei satu salaam ak toog ak saxaabaam yi mu ñëw fa aqbala xatta waqafa ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi ashaabi ba ni muy ñëw ba ci yonent mi alei satu fekk mu ngi saxaabaam yi radiyallahu anhu mu ne ayyukum ibnu abdil muttalib voilà fii lañ la doon wax ne yenn yi waxul ayyukum muhammad ah wala yaa muhammadu comme niñ gi sànk ci riwaay imaam muslim bi mais am na boo xam ne ba mooy riwaay bi ayyukum ibnu abdil muttalib bi mu agsee mu ne ana ci yéen mbooloo mi mooy doomi abdul muttalib ah alayhi salaatu wassalaam qaala nee na mu ne fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ana ibnu abdil muttalib yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko man maay doomi abdil muttalib qaala di maam ne a muhammadun qaala naam <laughs> mooy lii lépp leerlu la <laughs> waaw xamul mu ngi door a ñëw ay nabnu abdul muttalib ñu ne ko mu ne ko man maay ibnu abdul muttalib mu ne ko a muhammadun ndax yaay muhammad moom laa soxla xaala yonent ma lay ne ko ma naam <laughs> kay mana <laughs> maa ngi de <laughs> waaw xol nañ la moom bu toogee ci saxaaba mi kenn du ko ràññee ci seen biir am loolu nag am na benn côté bu ñu fàtte woon ci lool mooy nit léeg-léeg dina ko man bu bu bu nekkee ci problème wala bu amagut kilifa léeg-léeg dina man lii mooy nga xam ne bu nee ci ay ñoñam kenn du ko xàmmee kenn du ko ràññee bu dee amagut wala siyogut loolu yomb na mais am na ñoo xam ne bu ñu amee wala ñu commencé siiw loolu commencé deñ ci ñoom waaw wala ñu dem ba dootuñu ko man yonent bi alayhi salaatu wasallam ak melul noonu xoolal xoolal état bu dundam yépp nañu def benn récapitulatif bu je bu bu bu boo xam ne bu yàgg du yàgg incha allah xoolal keroog tuddoon nañ saxaaba bu bu mag ah Abu Umaama As'ad Zuraara radiyallahu taala anhu keroog bi muy dem ànd ak mooy ci àqabaat yooyu fekk yonent mi alayhi nekk Makka soxla ñu ko jàppale ci diineem ji ginnaaw ba Quraysh bañee nangu jiwu lislaam badratul islaam jiwul islaam mu nangu ko gëkku ko ne sax du ko nangu muy seet ana kan moo koy jàppale ci yeneen tribus arab yi seyna abu umaama as'ad ibn zurara radiyallahu anhu seyna ka'b ibn malik nee na ba may ba ñëwee ba jege màkka fekk moom reloon na ne as'ad ibn zurara radiyallahu anhu moom ni mu doon def moom julli na féete ci kaaba gi avant ay weer avant jullit ñi di féete ci kaaba gi ay at sax léegi parce que moom da koo defoon ne bon man daal ànd ak waa Medina di ñëw ñi jotoon a gëm ci ñoom taa yu yeneen ma la saa saa ñoogu fa moom daal mu ne man daal saa yi léegi dootuma julleeti di féete Jérusalem ñu ne ko ah ñun nag duñu def lu dul yonent saa salaam def nag jamono jii daal Jérusalem lay féete moom mu ne man moom kaaba gi laay féete waaw léegi ba ñëwee bay jege ba agsi Makka ci bunt bi mu ne mu ne ah man nag lii nga xam ne moom Asad ibn Zurara laa def sama ñun ñépp di féete ne man may féete ci Kaaba gi xam nga c'est opposé ñu jóge Medina yi ñëw Makka te Sham nekk seen kaw Jérusalem ca kaw la nekk Masjidul Aqsa mooy bu ñuy julli féete fële ñii féete fële moom mu féete ci sud bi ñee féete ci nord bi moom mu féete ci sud bi ne moom fii lay du waay du fi bàyyi Kaaba gi di féete leneen ñoom ñu ne ko ñun nag duñu féete lu dul fi yonent ma lay saat féete te mooy kaaba gi lañu xam ni fa lay féete ñun fa la ñuy féete bañ demee ba ci buntu ba mu ne Seydina Kaabu ibn Malik kaay ànd ak man ñu dem gis yonent ma lay saat bu ko defee ma laaj ko ci suñu mbir nee na ba ñu demee Quraysh Seydina Kaabu ibn Malik moo ko doon nettali doomam radiyallahu anhuma nee na ba ñu demee Quraysh ak si Makka dañ duggee ci biir dëkk bi dañoo laaj ne mais kan moo fi dañoo dajeeg benn góor ne ko kan mooy Seydina Muhammad ne ko xam nga ko xàmmee nga ko fekk ñoom xàmmee wuñ ko woon ñu ne waa ji ne leen est-ce que xam ngeen al Abbas ibn Abdul Muttalib ñu ne ko waaw al Abbas moom xam nañ ko parce que grand commerçant la te day jaar Médina moom xam nañ ko waaw moo tax ñooñu ñoo gën a siiw boo seetloo grand commerçant yi ak ñi nga xam ne dañoom am ay transactions commerciales ak yooyu ñooy ñooy ëpp ñu ñu xam que ñeneen ñi. parce que dañuy soxla di am ay client te tamit bi dem di jëndi marchandise fa ñu jëm moo tax ku génn nii du bokk ak ki nekk ci dëkk bi tout le temps masula génn waaw kële mooy ëpp connaissance mooy ëpp ay ay ay ay ay ay ay ay ay nit ñu mu xam waaw parce que moom en plus day man a mu ñu ne ko ndax xam nga Seydina Abdul euh, Abbas mu ne na xam naa Abbas kay Abbas moom xam naa ko xam na ñu ko parce que day commerce di ñëw di jaar Medina te dafay jaay léeg-léeg mu jaar fa quoi buy dem Sham euh, ak yooyu waa ji ne leen nag bu ngeen demee ci kàmba gi ki toog ci wetam rek kooku mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na biñ demee ñu gis mbooloo mi après mooy kamba gi noonu rek bon ñoom Abu Jahl na ngi fee di def seeni di di di <laughs> ñoom nin al al al Walid ibn al-Mughira ñu ngay lijjanti seeni dossier ñoom nekk ci li ñu ne fii andiyatihim nee na bi ñu ñee gis seen al Abbas ñu gis ki toog ci wetam nag yi lañ ñëw ci yonent ma lay mooy gis nga ñàkk koo xàmmee xam nga boobu dag naan loolu simple na parce que temps yooyu amul ku ko topp presque waaw te mbir mi da doon dóor a jóg ñu bari topp ñu ko woon loolu laa ne jamono jooju nit ñu bari nañ ko man ah waaye xoolal bi muy gàddaay wax nañ ko jotaay bi weesu mook Seyna Siddiq bi ñu ñëwee Medina xàmmeewuñu kan moo ciy kan ba ni Seyna Siddiq di ko keral ñu xam ne ah ki ñuy keral nag mooy sang bi gaa yi xam ne kon kii mooy yonent mi alayhi salaatu salaam ñi ko jotul a xam surtout ñoom ñooy majorité bi foofu yépp l'écrasante majorité xamuñu ko woon ma suñu ko woon gis ñu xam ne kon kii la xam nga lool mooy début bi nga ne loolu lépp début bi la ma ne la xoolal bi mu neexee <laughs> ah fan lañ nekk ni dimaam ci l'an neuf la la ñëw ci l'an neuf côté l'an neuf fekk ak farataal nañ kook yooyu ak loolu lépp waxoon nañ nga loolu mooy li gën a dëgër fopp waaw en tout cas après Hawazin la ci la ñëw xam nga loolu yonent mi alayhi salaam presque xare yëpp jeex nañ waaw arab yépp noot na leen ajam yi noot na leen xatta qaysar xatta malika banil asfar yaxaaf comme li eh, Abu Sufyaan waxoon même buuru nit ñu mbokk ñu dañ ko ragal muy waa qaysar muy qay muy qaysar di César di Hiraql hein waaye même foofu bi nga xamee ne lépp suñu boroom delloo na mbir yépp ci moom bu newee ci saxaabaam yi nii bi dimaam ñëwee xàmmewu ko waaw allahu akbar allahu akbar mooy lii la bu ne woon ak ñoom day mel ni kenn ci ñoom waaw amul signe distinctif amul signe distinctif nga gis kon cheminement mooy ak dundam hein début bi mooy fin bi moo ñoo bokk rek waaw ak tawaadon ndax lépp lool mooy ak njàmbur ak njàmb te lool la ko suñu boroom laajoon est-ce que dangaa bëgg nekk malik rasul walla nga nekk abdun rasul Seydina Jibril def ko signe ne ko nekkal abdun rasul est-ce que dangaa bëgg ma def la yonent boo xam ne ndaw yàlla ngay nekk abdun nabi rasul ah wala nga nekk jaam nekk yonent Seydina Jibril ne ko defal tànnal deuxième bi mooy jaam nekk yonent nekk jaam waaw te loolu mooy al ibaada moo tax abdullahi wa annahu lamma qaama abdullahi mooy yonent bi alayhi salaatu wa jaamu bi yàlla subhaanalladhi moo tax ba mu koy yóbbu fa gën a neewul subhaanalladhi asra lalla bi abdihi waaw fa gën a mu nekk tawaadu googu ànd ak moom allahu akbar masula dañ ak moom tawaadon googu mooy wàcce sa bopp te yàlla kese tax waaw moo tax bam demee foofa lan la wax maa zaaral basar wa maa te kat laqad raa min ayaati rabbihil allah nii la mu fa gis nga xam ne moom moomam boroomam képp ko xam li muy rëy rëy rëy rëy maa zaaxal basar wa maa bëtam bi jengul fa ñu ko xolloo ak lañu ko xolloo Allah at moo tax mbiri lool la bokkul ak di jaay di di di wàcce wàccalu sa bopp waxi wolof yooyu amul benn njariñ man mii nga xam ne moos duma leen ah maa ngi fi di ñàkk solo loolu vraiment ku ah ku respect ku respecté boppam war na ko bàyyi wax quoi man wax jooju mooy yi nga xam ne bu ma ko déggee damay sonal vraiment bu ma déggee nit ko naan ah waaye saa yi def waaye man de ngi fi di ñàkk solo rek man mii nga xam ne du ma dara ah man mu bon mi man mu yées mi te wallaahi li muy wax gëmu ko gëmu ko parce que bu newoon ci tànt wala feneen am ku jóg ne kii moo yées ci ñi fi toog wallahi dañ koy gis mu futtu mer te pourtant démb rek la doon wax naan moo fi yées ah. moo tax yooyu war nañ ko bàyyee wax loolu moom vraiment ku respecté boppam war na koo bàyyee wax ay man mu baaxul mii man mii nga xam ne xaw ma dara man mu yées mii man mii nga xamante ne nii mos ñépp ma gën ma ne li ngay wax en plus xamoo ci dara quoi nit booy wax dangay wax lu la leer voilà loolu dangay wax lu la leer baa nga noppi lan moo gën a simple na nga def ah ñu ngi sant yàlla mais lu tax doo wax loolu ñu ngi sant yàlla naka yitte yi ñu ngi sant yàlla wallahi ñu ngi sant yàlla alhamdulilah yal nañu yàlla <laughs> yàgg jàppale ci ñu koy sant mais lii lan moo gën a simple yi kayfa alxaal alhamdulillah alhamdulillah lan moo tee mais ah man maa ngi fi di ñàkk solo man mii nga xam ne benn solo ko yooyu moom vraiment nit war na koo bàyyee wax quoi koo bàyyee wax léegi kon mooy gis nga moom kenn doonu koon xàmmee même ci mujjanteelu dundam c'était ça allahu akbar kon mu ñëw ne ayyukum ibnu abdul muttalib bi mu agsee taxaw ne ayyukum ibnu abdul muttalib moom dimaam ana kan ci yéen mooy doomu abdul muttalib fa qaala rasulullah nee na yonente mi aleyhi salaatu wasalaam ne ana ibnu abdil muttalib man maay doomi abdil muttalib roxu na ana ibnu abdil muttalib ana nabiyyu laa kadib waaw ana ibnu abdil muttalib ana nabiyyu laa kadib maay doomi Abdul Muttalib ana nabiyyu maa yonent bi alayhi salaatu wassalaam laa kadib qaala mu ne ko kon bi mu ne ko ayyukum ibnu Abdul Muttalib mu ne ko qaala rasuulullah sallallahu alayhi wasallam ana ibnu Abdul Muttalib fa qaala Muhammadun ma ne ndax yaay Muhammad laay laaj qaala yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko naam sallallahu alayhi wasallam qaala nee na mu ne ko yabna Abdul Muttalib inni saa'iluka wa mughallidun alayka fil mas'ala falaa tajidanna fi nafsik mu ne ko kon nag comme que leer na ko mu ngi waaw agsi na source baa ngo <laughs> nañuy seet source bi moo yonent bi boo mënee jële ci moom direct bu fi jaar bi bul bul am benn intermédiaire waaw ban intermédiaire bu mu nekk saxaaba bu mu nekk keneen boo ma jotu ci yeneen tubaab demal ci moom direct bul jaar ci kenn ak kooku lu mu màgg màgg màgg màgg màgg waaw loolu faut que ça soit très très clair très clair ñi màgg sax buñ lay tarbiya c'est pour jokkale la ak yonent ma lay saa saa jàpp sa loxo ba ci moom ni mu ngi nii dëpp wala dandu nee bàyyi la moom waaw. moom it mu téye sa loxo te ku àgg ci moom àgg nga ci yàlla indi la ci sa borom mooy ak si nga ne la mu ngi nii léeg-léeg mu dandu bàyyi la ak moom waaw laa léegi mu ne ko yàbb na Abdul Muttalib mu ne ko yow doomi Abdul Muttalib ji sallallahu alayhi wa sallam man nag dama ñëw ngir laaj la wa mughallidun alayka fil mas'ala damay taral ci sama laaj gi ma lay laaj waaw damay taral ci laaj gi ma lay laaj falaa tajidanna fi nafsik ah kon nag bu ma mere de maa ngi lay ñaan nga bañ maa mere waaw bu ma mere ah léegi yonent ba ne saar saam ne ko laa ajidu fi nafsi fa salla amma badalak ne ko non man trouver dara mooy du ma mer waaw mer pas trouver du ma mer du ma mer de laajal amma neex waaw mu ne ko anshuduka allah ilaahaka wa man kaana qablak wa ilaaha man huwa kaa'inun ba'dak allahu ba'athaka ilaynaa rasuula sama première laajango maa ngi lay dagaan di la ñaan di la laaj te yàlla képp tax anshuduka allaha maa ngi lay laaj di jaar ci borom bi subhaanahu wa ta'ala mi nga xam ne ilaahaka mooy sa borom wa ilaha man kaana qablak te mooy boroomi di yàllaay ñi la jiitu woon wa ilaha te mooy man huwa kaa'inun ba'dak képp koo xam nag lépp loo xam ne dina nekk après yow boo fi jógee moom mooy boroomi ñooñu ci kooku laa lay laaj ñoom lay lay laaj di sàkku nga tontu ma te moom kese tax allahu ba'athaka ilayna rasula hein est buur yàlla moomu moo la yónni ci nit ñi ñoo la yónni nga nekk ndaw ilay naa ci ñun qaala yonent mi aleyhi salaatu salaam ne allahumma naam waaw man it maa ngi prendre témoin di seedaloo yàlla ko ne lii nii nga wax mooy dëgg la naam allahu ba'athani ilaykum rasula buur yàlla moo ma yónni ci yéen ma nekk ndawam waa ah, fii dañ ciy jàng ne kon yonent ma lay sarsar du fi sax waaw mooy këne dina am bàmmeel dina génn àddina parce que dimaam ne ndama lay dagaan di la laaj ci ilaahaka wa ilaaha man kaana qablak sa yàlla sa borom ak sa borom bi nga xam mooy borom yi ñu la jiitoon waaye wa ilaha man huwa kaa'inun ba'dak ak yàllaay keneen ak leneen lu nekk après yow kon mooy moom xam na ne bés dina jot bu fi ñëwatee bu dee eh, moom jëkkul a génn àddina bu fi ñëwatee bu en bu dee am na chance bu fi ñëwatee te bu guddee fan lool lool lool lool bu fi ñëwatee lool c'est possible que mu fañ fee fekk yonent mi alayhi salaam voilà xaala kon mu ne deuxième question fa anshuruka allah ilahaka wa ilaha man kaana qablak wa ilaha man huwa kaa'inun ba'dak allahu amaraka an ta'murana an na'budahu wahdahu la sharika la nushrika bihi shay'a la nushrika bihi shay'a mu ne ko maa ngi lay dagaan di la laaj ba léegi ci sa boroom di boroomi ñi la jiitu woon di boroomi lépp lu nekk sa gannaaw allahu ndax buur yàlla amaraka moo la digal an ta'murana nga digal ñu an na'budahu ñu jaamu ko wahdahu moom dong laa nushriku bihi shay'an duñu ko bokkaale ak lenn est-ce que buur yàlla la digal lool wa an naxla est moo la digal ci ñu summeeku ba set daldi di délaisser haadihil andaad alladi kaana abauna ya'buduna maa est-ce que moo la digal tamit que ñu délaisser suñu dend yi ñu ko doon utal waaw laa nit dala amul dend kuñ koy bokkaale mooy est-ce que buur yàlla moo la digal ñu jaamu ko moom dong duñu ko bokkaaleeg dara te ñu summeeku ci suñu mooy yiñ ko doon booleel xërëm yéeg yooyu nga xam ne moom la suñu baay yi doon jaamu doon ko booleeg moom ndax dañ naan la dañuy jaamu yàlla mais yàllaay kese eh, yàllaay kese nag waaw comme nga am luñ ci boole de waaw waaw <laughs> hein eh? qaala allahumma naam yeneen ma lay saar saam ne maa ngi prendre témoin buur yàlla ko ne dëggal buur yàllaa ma digal ngeen jaamu ko moom dong du ngeen ko bokkaaleeg dara te ngeen summeeku ci li nga xam ne moom la seen maam yi doon ko boole doon jaamu di ko booleeg moom waaw léegi nag ginnaaw lii mu daldi ciy teg beneen question mu ne fa anshuduka allaha ilahaka wa ilaha man kaana qablak wa ilaha man huwa kaa'inun ba'dak allahu amaraka an nusalliya hadhihi as-salawat al-khams balaa lii moo gis nga riwaay bii dugal na ci lan kiiwu tawxiid yi moom la njëkke ndax moo njëkk ci lépp waaw mooy laata mu koy laaj sharaa'id diin hmm? da koo laaj ndax buur yàllaa la digal que ñu jaamu ko moom dong summeeku ci li nga xam ne moom la suñu maam yi suñu bàyyi ak suñu maam yi doon jaamu di ko booleeg moom ah kon nag bi mu waxee lool nag ci la dooru dugg nag ci julli li gën a capital après loolu waaw ale mooy shahaadatu la an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah moom la jëkk régle mu ne ko waawow mu ne ko maa ngi lay dagaan buur yàlla di sa boroom di boroomu ñi la jiitu woon ak ñi nga xam ne ñooy ñëw ak lépp luy nekk sa ginnaaw est-ce que buur yàlla allahu amaraka moo la digal an nusalliya hadihi salawaati alxams est ce que moo la digal ñu julli juróomi julli yi qaala allahumma naam yonente mi aleyi salaatu salaam ne allahumma naam maa ngi seede prendre seede ci boroom bi subhaanahu wa taala que ne dëgg la aha mu ne summa jacala yadkuru faraida al islaami farida nee na ginnaaw bi mu paree ci lii julli juróom mu commencé di tudd farataay lislaam yi mooy yi nga xam ne ñooy ponk yi nga xam ne mooy l'islam moom foog yii moom amul nga nekk jullit naan du ci def du ko def xanaa mu fekk manoo benn yu ko may ajak yooyu wala woor manoo ko parce que dangaa feebar feebar boo xam ne yaakaaruñu mu wér wala bokk feebar manula ànd ak woor fa iddatun min ayaamin bu dee lool man la nekk koo xam ne feebaram dafa continuer te yaakaaruñu mu wér waaw bu dee kooku ah mu nekk loo xamante ne nii dañ naan ah waa baax na kon ñoo kooku noonu bosam c'est réglé parce que moom manula woor bo taxul ñuy wax waaw léegi mu commencé di tudd farataay lislaam bi benn par benn azaka gis nga zaka wasiyaama mu détaillé ko ak woor ramadan wal hajj ak ak mu ngo duggaat na wa shara'i al islaami kulliha ak kiiwu l'islam yépp ya yanshuduhu inda kulli farida minha kama yanshuduhu fi llati qablaha bu ci nekk mu ngi ko naan anshuduka billah bu ci nekk nag hein mu koy dagaanloo ci buur yàlla an ko yunshiduhu billah hmm? ha naan ko maa ngi lay dagaan anshiduka anshiduka billah bu ci nekk bala moo balam cee jóge li wax ci kaw lay wax maa ngi lay woo di la dagaan ci buur yàlla mi la bi nga xam ne moo mooy sa yàlla di yàllaay ñi la jiitu woon di yàllaay ñi ñëw sa gannaaw ndax moo ñu digal ne zakat dañ ko war a joxe yonent ma lay saa saabi allahumma nee na bi mu paree ci yépp fa qaala mu ne fa inni ashhadu an laa ilaha illa wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa sa uaddi hadhihi alfara'id wa ajtanibu ma nahaytani anhu thumma la azidu wa la anqus thumma insarafa ila ba'irihi raji'a waaw nee na ah, bi mu paree yonent mi bi mu ko laajee ba mu pare mu ne ko fa inni ashhadu an laa ilaha illa mu ne ko man nag maa ngi seede ne amul benn buur hmm? bu ñu war a jaamu ci dëgg te ñàkk koo jaamu du lor illa allah ku dul borom bi subhaanahu wa taala waaw wa anna wa ashhadu ta maa ngi seede anna muhammadan kana seydina muhammad sallallahu alayhi wa rasulullahi ndaw yàlla la sallallahu alayhi wa sallam waaw loolu de yéeme na léegi muy mu ne wasa u addi te dinaa joot dinaa jooxe dinaa jottali hadihi al mooy farataay lislaam yi nga ma wax ci gëm yàlla duñu ko bokkaale mooy shara'i'ud din tawxiid du ñu bokkaale buur yàlla julli juróom azaka aj makka siyaamu ramadan yooyu yépp dinaa ko jottali de samay ñoñ te dinaa ko no wasa wat dinaa ko jooxe man dinaa ko def dinaa ci taxaw haadihi faraa'id yi nga ma wax wa ajtanibu te dinaa moytandiku maa nahaytani anhu li nga ma tere mooy at taqwa summa taj bu ma ci paree laa azidu mooy duma ko boole bu may def yooyu laa azidu wala anqus yi nga ma wax duma ci yokk duma ci wàññi nee na summa nsarafa ila ba'irihi raji'a ginnaaw gi mu dellu ca eh, la nga xam ne mooy géléem nga géléemam nga raji'an di dellu nag waaw jëlaat géléema di dellu waaw ak waa hein comme liñ la waxoon fa qaala rasulullah bi muy dem yonent bi alei salaatu salaam ne in sadaqa dhul aqisatayn daxala al ne in sadaqa bu bu dee ne wax na dëgg de zul aqisatayni boroom ñaari létt yii de daxalal jannata dina dugg aljanna waaw kon mooy al du waxi kese de waaw xam nga wax na nii ne man moom ci lii lay taxaw te de façon loolu la def mais li tax surtout imaam muslim indi ko fële mooy ne mbir yi lii la te tamit mbir yi al imaanu qawlun wa amal waaw i'tiqadun bil bil qalbi wa qawlun bil lisaan wa amalun bil jawaarih danga koy fas ta xol di ko jëf say cër ah di ko jëf danga koy wax voilà wa man axsanu qawlan mimman da'a ila allahi wa amila salihan wa qaala innani min al muslimiin waaw kan moo gën a rafet jëf ci ki nga xamante ne day woote jëme ci yàlla li jëf-jëf ju rafet te naan man ci way wommatu yi ci musulman yi ci julli yi laa bokk kon mooy naan gëm naa rek man maa gëm bu doon lool rek kay tax nit àgg kon ñépp àgg nañu waaw mbir yi dafa ànd ak jëf al imaanu qawlun wa amal wax la waaye ak jëf waaw amalu jëf leen dee leen jëf mooy sharia bi dañ ko fay def ngir ñu koy jëf di bu dul woon loolu ana lu mu fiy def lu mu fiy def moo tax boroom xam-xam bu xam yooyu te du appliquer mbir yi xujjatun aley wal qur'an lu yonente ma lay saab saab wax moom day nekk lay pour yow wala mu nekk lay contre yow waaw kon yonente ma lay saab saab gis nga condition bi mu ci teg in sadaq zul aqiisatayni daxalal janna boroom ñaari létt yii di dem de te laaj laaj yi dem nee na dina ci taxaw dina ko jooxe bu dee li mu wax noonu la ko defee dina dugg aljanna moo taxit ku def yi mooy dañuy man ñun moom liñ man dañ naan kii moom njort gi ñu am mooy dem na aljanna waaw waaw koo xam ne lii lañ la xamee duñu nag dogu ci kenn naan ba leehi mu ngi aljana loolu nag duñu ko wax waaw wala nazimu la ahadin al bil janna awin naar loolu duñ ko defee même yéeféer bi faatu sax ci biti nii xam nañ ne yéeféer la loolu lañ gis loolu dañuy jàpp ne yéeféer la mais taxaw naan nag mu nga safara loolu mënuñu ko wax waaw parce que dara leeruñu moom nan la génne àddina est-ce que seconde yam laata muy génn àddina tuubul loo ci xam xamoo ci dara xamoo ci dara lenn nag nga mën a wax ñun daal ci kéefër lañ ko xamoon te noonu la faatoo bu faatu na nag ñun duñ fi nekk di ko jullee te ñaanal yërmande loolu du ñu ko def parce que ñun ci zaahiram li ñu gisoon mooy contraire u l'islam kon manuñu koo ñaanal yooyu ndax suñu boroom añu ko tere te suñu boroom dañuy fay ci loolu même bu doon ne tuuboon na te ñun xamuñu ko buur yàlla dañuy fay le fait que ñaanaluñ ko jéggal lool waaw parce que loolu lañu digal ñun illaa tatbiqa ma anzala rabbuna wa ballaghahu rasuluna sallallahu alayhi wa sallam li yaatu ci ñun mooy appliquer li suñu boroom subhaanahu wa taala wàcc te suñu yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy jottali mais duñu fi nekk di jaay ay rëy xelak ay rëy kiiw di jaay ni dañoo am yenn liberté yeeg lu ñu neex def ak déet waaw in sadaqa ah moo tax ku def lii yépp di taxaw ci julli respecté julli hein woor asaka yooyu ñu gis daal yooyu mu ne ci kooku bu génnee àddina njortu gu rafet gi ñu am mooy ne buur yàlla dugal ko aljanna te duñu ci dogu nag waaw yonent ma na in sadaqa bu waxee dëgg zul aqisatayn daxala aljanna qaala mawlana ibn abbas ne fa ataa ba'irahu fa atlaqa iqaala mu daal di dem continuer di dox di dox di dox jóge ci yonent mi alayhi salaatu salaam ak mbooloo mi ba agsi fa mu yeewoon gëléemam gi mu daldi ko yeewi summa xaraja xatta qadima ala qawmi mu génn ba ni muy demee ci ay ñoñam fajtama'u ilay ba mu demee nag ah nit ñi nag daldi koy daldi wër mooy dañ mooy <laughs> mu ne fa ka anna awwal mu ne euh, euh, mooy dafa dafa agsi mooy gars ah na voyage bi sol na mooy du ne daa ñëw rek taf taf yëfi super héros yooyu naawul agsi mooy ay fan lay def dina yàgg ci yoon wi bi mu agsee mooy ay waay kii ay fan a ngi gisuñu ko mu agsi rek ay ñoñam daal di koy wër waa banu Saad fajtama'u ilayhi ñoom ñépp ñu ñëw mooy ñu ñëw ci moom kay agsi ne ah comme bu ñu yëgee ne kilifa sàngam agsi na dafa dafa tukki woon ñëw nit ñi ñëw kër gi di ko di ko ziyaar seeka nemmeeku si mu ne fa kaana awwala ma takallama bihi qaala an qaala ba fa kaana awwalu ma takallama bihi an qaala li mu njëkk a wax lan lii la wax ba mu ak ba gaa yi ñëwee mu ak si këram gaa yi ñëw waa banu di ñëw ci moom lan la wax dane bi'sati Laat wal Uzza dane bi saatil laatu wal uzza ak a bon ak ñaaw ak a yées al laatu wal uzza laat ak uzza ñoo yées cim laat ak uzza qaalu gaa a a a ma ma yaa dimaam ittaqil de dimaam ma bàyyi li ngay wax comme la naafiq boo waxoon yeneen bi aleyhi salaatu salaam keroog rek yonent bi aleyhi salaatu salaam rasul nifaaqi sayyidina kii Abdallah ibn Ubay ibn Salul yonent bi salaam bi mu fee bi mu faabaree bay waaye génn àddina moom Abdallah ibn uh, Ubay yonent bi salaam ñëw seet si ko naan ko man waxoon naa la tere woon naa la ngay sopp juif yi mu naan ko mais qad abghadahum As'ad ibn Zurara ah fa ma lan la ko jariñ jariñu ko dara kon nag fa ma waaw ne ko Asad ibn Zurara merloo wan na yahud yi lan la ko jariñ kon nag yow maa ngi lay wax yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa ma mooy tul di merloo juif yi ak bi dimaam ñëwee ne bis gaa yi ñëw mu ñëw këram agsi ci tukkeem bi nit ñi ñëw ñëw bi mu ñëwee mu ne bi moo njëkk wax bi'sati laat wal uzza aka bon laat suñu yàlla ji allaata wal uzza wa manaata thalithat afara'aytumul laata wal uzza wa manaata thalithat al-ukhra lakum dhakaru wa lahul untha tilka idhan qismatun diza mooy laat moom mu ne aka bon laat ak uzza yàlla yooyu duñu dara qaalu gaay na ko yaa di moom ma dimaam arrêté lii ngay wax ay way dimaam bu ñoon dil problème rawatina sa bopp ittaqil barasa ay way way dimaam yow dangaa repp feebar baras daal di lay dal ah laa ilaha illa ngaana wal juzaam ittaqil junuun yow dangaa repp ak furi dal la <laughs> dimaam mii dimaam xam nga yow yàlla yi ngay wax ah di maam attention de xam gaa yi lañ lay wax gaa yi booy wax booy wax yooyu naan seen xam nga léegi yàlla yi ñoom seeni yàlla yi ay xërëm la woon yuñ teg mais léegi gaa yi ay nit la ñuy représenter ñu def leen ay yàlla comme lu yonent ma lay saat sa moom Seydina ah eh, Adi ibn Hatim ne gaa yi ittaxadu a ah, ma ittaxadu a ah, ahbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duunillah mu ne gaa yi ñoom yoon la mu ne ko ah yeneen saa salaam mu ne ko si est ce que nekkul dañ leen di daganal lu yàlla xaraamal ñu daal di koy topp te tamit di leen xaraamal lu yàlla daganal ñu daal di leen ciy topp mu ne waaw mu ne waaw kon kay lool la waaw ma ngo loolu mooy loolu mooy seenu seenu jaamu gi ñu leen di jaamu waaw kon ñu naan ko mooy gaay booy wax ci yooyu dañ naan la é eh, defal attention de waaw mooy gis nga bu la yàlla yi boo merloowee yàlla yi boo fi merloowee xërëm yi neeg lay la law yow bés boo fi merloowee suñu xàmb yi wallaahi di nga xamante ne ne eh, ñoom xaw ma ñan tudd seen yooyu dina dinañ dal sa kaw defal attention de moom loolu la woon léegi comme que ay nit la gars dañ naan kii moom moom léegi dañ naan la kii day waaj a alko waaw noonu loolu waxoon naa la gars yi dañoo cadrer xelu nit ñi ba di xalaat li sëriñ bi nga xam ne foo sëriñ la di def caay caay caay sax waxuma la wax mais xalaat kese ñu jàpp ne lool rek alaat na la waaw ndax gars lool loolu lañ def cadrer dañoo cadrer seen xel yi waaw booy wax ñu naan yow da ngay alko boo waxee ne sëriñ bon ñu ñëw wax leen bëgg cee laye yëfi diine parce que nee nañ sëriñ diw lañ gis mu def ko wala mu wax nga ne non non non loolu demewul noonu ah ñu naan yaa su mooy buñ la mënu la duma yow mooy buñ la mënu la duma quoi ndax duma yow moom tey ànga yow bu dee mënuñ la duma te rus nañ te mënuñ leneen dañ naan la yow mooy am na ñoo xam ne moom bu dee dañ laa rus ci dootuñ la tudd dootuñ ñëw sa kër waaw noonu lañ lay taf boo leen rombee ci mbedd mi di leen nuyooti dootuñ la nuyu fu ñu dem nag di la nettali kii dafa alku kii li mu wax sëñ bi keroog kii li mu wax ci aku sëñ kii kii am na ñoo xam ñoom jaral na leen buñ la mënula dóor mën mais ñu mën na la daggalaw saagawu yées dañ lay jaar ci loolu waaw am ñeneen ñi naan la buñ ñëwee nag xam ñoo xam ne say jege ñaa lañ ñooy mais naan la mooy tul yow dangaa bëgg alku yow tuubal lii nga wax mooy hmm, lu may tuub lu mel noonu nag la ñuy wax gaa yi lañ wax dimaam naan koy ma bàyyi li ngay wax dimaam yow yàlla yi ngay wax lii yow dimaam ittaqil barasa mais yow mooy baras mooy feebar bii dal ci yaram nga xam ne yaram wi day weex commencé di am problème u der voilà mu po ngay am waaw ñoom nag dañ naan la loolu yàlla leen ne doon mooy boo leen tooñee bokk na ci niñ lay yare dañ lay sànni feebar boo xam ne sa yaram yi mooy yàqu waaw feebaru yaram wal juzaama mooy tandukul ak ngaa nañu yàq sa loxo yi léegi dootoo leen mën a teel euh, euh, utiliser ittaqil junun dañuy fël sa xel mi wëlbati sa xel mi ñoom yàlla yi nga daal di dof nag kiti kay na kannasu waaw xaalal yaay wax ko lool mu ne leen waylakum innahuma wallahi la yadurraani wala yanfa'aan inna allaha qad ba'atha rasulan wa anzala alayhi kitaaban istanqadakum bihi mimma kuntum fihi wa inni ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa qad ji'tukum min 'indihi bima amarakum bihi wa ma nahaakum an waaw gaa yi di ko tiital lii la <laughs> amoon amoon na ci salaf Seydina Ibrahim alayhi salaatu salaam ba ko gaa yi tiital moom it loolu la mooy loolu moom yàlla ci kaw suuf gis nga ku fi ñëw fekk caaxaanu gaa yi ñu ne nga ñëw indi fi dëgg gaa yi dañ lay menacer waaw mooy ñii la mënu duma lañ wax ñi la mën duma sax dañuy boole menacer duma waaw wala ñu lay mettre en garde début bi waaw ay lii de moom fi la ko ñépp fekk bàyyi ko fi waaw sa bàyyi wala ñoom diw xam nga ñoom diw ñoom ah ña ci doon wax gis nga fa ñu mujj ah waaw baax na rek na ngeen continuer rek da ngeen a xamul rek yéen waaw da di gone rek waaye wallaay bu ngeen moytuwul yii dingeen ngeen xam ne mooy façon wax yooyu la moom la Seydina Ibrahim loolu lañ ko doon alayhi salaam mu ne mii yéen. fariqayni ahaqqu bil amni mais yéen maa leen di woo ci wéetal suñu borom ngeen bañ seen borom di sama borom yéen ngeen koy bokkaale ba pare ni ma menacé quoi yéen suñu borom ni ñu bind génne ñu ci ñàkk am nekkal ñu nit ñu jaamu ko ngeen weddi ko bàyyi ko fi jël leneen créer seeni mbir di ko bokkaale manal leen nañ leen dem ci moom te bàyyi yii ngeen may menacé seen yooyu mais man a yéen kan moo ci war a gën nekk en sécurité. mooy yawit loo koy wax moo tax dimaam loolu la dimaam ne leen xoolal gars yi naan ko ittaqil barasa ittaqil jununa ittaqil juzama ma yaa dimaam dimaam attention dimaam yaa ngi jaar yaa ngi franchir le Rubicon defal attention dimaam dimaam ne leen ma la kum way yéen toskare ñeel na leen lu ngeen wax li <laughs> innahuma wallahi la yadurrani wala yanfa'an moo may wax ni waay jàll leen nee waay ah yéen do di soyez là-bas waay way lakum lan moo leen dal innahuma ma ne laata ak mi ma wax léegi lu ñaaw ne leen way lu rafet la sax leen wax bi sati laatu wal mu ne leen way way lakum way lu ngeen di wax ni innahuma gis ngeen laata ak Uzza wallahi maa ngi koy wat ci yàlla laa yadurraani manuñoo jariñ wanuñoo lor kenn wala yan fa aani te manuñoo jariñ kenn waaw mooy nit kuñ leen menacer parce que da ngay woote ci sunn da ngay kii naan way sëriñ diw yooyu nga ne leen hee wax leen lu leer inna sëriñ diw laa ya dur wala yan fa bu dee sunna yonent mi alei salam alxuraan du leer jii maanaam nañ leen ci nekk man gëm naa ne Serigne diw da ngeen koy tuumaal loolu moom leer na ma parce que Serigne xam nañu li te bind na surtout bu dee ku fi bind bàyyi mooy xam nañ lim ne woon mooy sunnaa yonente ma lay saar saam yéen nag du ngeen ñëw sama ginnaaw ginnaawam di wax may wax ngeen may menacer Serigne Diou même buñ ñëwoon sax ba d'accord ne Serigne Diou dafa d'accord ak yéen ci yow dama naan la he inna Serigne Diou gis nga Serigne Diou laa yadurru lorewut manu la lor kenn wala yanfa'u te tamit manula jariñ kenn waaw an-naf'u wad-durru min ar-rahmaani laysa min al-biidaani was-suudaani comme li sëñ bi doon wax gis nga lor ak an-naf'u wad-durru gis nga njariñ ak lor min ar-rahmaani ci borom bi fees dell ak yërmande lay tukkee xatta li ñu jàppe lor ci ñun sax ci xadratu rahmaan la jóge lool ci yërmande la la loolu lépp lor ak njariñ ak lépp ci boroom bi nga xam ne moo fees dell jërmani la ne ah te ci moom lay jóge lay saa ma ne tukkeewuñ te jógewuñ minal bii daani du ceegante ku weex wala suudaani du caagante ku ñuul loolu nga koy wax mu jeex waaw Seydina Dimaam loolu la leen wax ma ne bu ma fontoo gaa gis ngeen wat naa ci yàlla ne gis ngeen laat ak uzza laa yadurraani du ñu lor kenn wala yanfa'aani te kenn lañ dul jariñ inna allaha kaay ma yëgal leen inna dëgg-dëgg buur yàlla xat dëgg-dëgg ba'atha yónnee na ndaw wa anzala alayhi kitaaban mu yónnee ko ab téere boo xam ne istanqadakum bihi mimma kuntum fii ci la leen sobee ci réer gi ngeen neewoon mooy di jaamu àndaat yi yàlla yëg leneen ci téere boobu la jaar ngir sauver leen muy alquran waaw mooy ci yonent boobu ak téereem boobu ci la jaar nga xam ne ci la leen di sauver ci li ngeen newoon ci réer wa inni man dimaam nag ashhadu maa ngi seede an laa ilaha ka amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg wahdahu kudul ne buur yàlla illa allah kudul boor yàlla wahdahu moom kese laa sharika lahu duñu ko amul bokkaale amul associé wa anna muhammadan waaye sa sa wéetal yàlla balaa baax dangay nangu ne wa anna muhammadan kuene sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam abduhu jaamu yàlla la wa rasuluhu ndawam la waqat dëgg-dëgg man dimaam jitukum dikkee naa leen min indihi bàyyeekoo fa moom bi maa amarakum bii ci lim leen digal ci loolu wama nahaakum anhu ëndil naa leen lim leen digal ak lim leen tere waaw qaala nee na fa wallahi maa amsa min dhalika al yawm fi haadirihi rajulun wala imra'a illa muslima imaam ibnu Abbas ne maa ngi wat ci yàlla ne keroog gis nga ba nit ñi waa banu Saad ñëwee dajaloo këram ba muy dooru ñëw mu wax leen lii fa wallaahi maa ngi wat ci yàlla yi maa am saa kenn gontul ca jour boobu ña fekke woon jataay ba ña ñëwoon doon ko seetsi benn mu góor walam ra adu caagante ne benn jigéen illaa musliman lu dul keroog lu dugg ci lislaam allahu akbar qaala mu ne yaquulu abdullah ibn abbas seydna abdullah ibn abbas nee na fama sami'na bi waafidi qawmin kaana afdala min dimaam ibn Tha'laba seydna abdullah ibn abbas nee na masuñoo dégg koo xam ne moo délégué mooy moo représenté ay ñoñam ñëw ci délégation yi nekk seen délégué ku gën ki nga xam ne mooy dimaam ibn Tha'laba moo tax ci xadis foofu la riwaaya imaam ibn ibn isxaaq bi yem te moo nekk ci musnadu al imaam ahmad ak sunanu daarimi ak boo demee ci li nga xam ne mooy imaam abu daawud ak yooyu ñu la waxoon xoola moo tax sis ngir jeexal riwaay imaam abu hurayra radiyallahu taala mu ne foofu dane dimaam ci boppam hein yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa am yu fa yokk ne bi mu ko waxee yi mu koy tere wax ko yooyu dimaam dane bi mu nee man la ndax bi mu paree xam nga dafa décliner identité comme ni ñu ko gisa woon ci riwaay imaam ibn eh, al eh, Muhammad ibn Ismaïl al imaam al Buxaari bi mu waxee ne ana Dimaam ibn Sa'laba mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam fa amma haadihi al hunaa fa wallaahi mu ne yonent bi xam nga daf ko fa xam nga ci riwaay imaam al Buxaari tere mais fii wax na ne am na yu nga ko tere ci riwaay imaam ibn Sa'd bii. wax na koy yey farata ak yi nga xam ne mooy yu rëy yiñ ko tere yu l'islam di tere léegi nag nee na bi mu waxee ba pare yonent Seydina Dimaam ne yonent bi alayhi salaam kanta alhunaat yi mooy fawaaxis yii njombuteef yii sa jii nga ne moom lay tere fa wallahi maa ngi wàcc yàlla ne inna kunna lanatanazawana fil jaahiliya waat naa ci yàlla ne ñun de dañ ko doon moytu bañ nee ci jaahiliya mooy laata ñuy dugg ci lis laata mooy dugg ci lislaam ni dañ ko doon moytu sax ñun waa banu saam mooy lu jëm ci njaaloo ay lekk alalu jàmbur ci ci ci ci caaxaan yooyu ñun dañ ko doon moytu voilà allahu akbar hmm? kon bi mu demee foofu ci riwaay boobu bi muy dem la yonent mi aleyhi salaatu bi muy wane ginnaaw den ne faqiha ar-rajul buur gi dégg na fiq mooy am na xew am na kii di dem de dégg-dégg bu sew ci diine te comprendre na waaw moo tax seydna abu hurayra ci riwaay boobu mu ne wa kaana umar ibn al-khattab yaqulu maa ra'aytu ahsana mas'ala hmm? wala awjaza min dimaam masumaa gis nee seydna umar da doon wax ne man de masumaa gis ku dàq ku gën rafet laaj te gën tënk nga xam ne mooy laajam yi gis nga nekkul fi di yokk di laaj yu yu yu gudd te amul njariñ mooy li lu tënk la laaj te am njariñ te rafet masumaa gis ku mel noonu ku ko gën man man Umar ibn al-Khattab que dimaam ibn Sa'laba allahu akbar waaye gis nga la fait tamit mu ñëw wax ay ñoñam lii lañ ciy jànge xubulu xabulu xabarul waaxid mooy nangu li nga xam ne mooy jëfe information boo xam ne xadis boo xam ne benn nit a ko indi maadaama wér na waaw ak information boo xam ne wér na mooy xabarul waaxid lool ah loolu dañ ko ci jànge voilà parce que moom bi mu ñëwee wax ak gaa yi dañoo dégg daal di topp daal di dugg ci li nga xamante ne ni mooy loolu ah voilà dugg ci diine ji Allah <coughs> léegi kon insha allahu taala xam naa kon loolu nag moom lañ am ci xabaaru Seydina Dimaam moom nag gis nañ ci àll bi la dëkkoon mooy ci waa Banu Saad loolu lañ am ci xabaaru Seydina Dimaam ak wafdu ñi nga xamante ne mooy Bani Saad ibn Bakr ñi nga xam ne ibn Hawazin ñi ko yónni woon radiyallahu taala anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahum wa ma'waahum